أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñoo tey suñu ñeent fukkeel ak ñett ñetteelu bind ci firib téere Laxdari ñu ngi tolloon ci sàtti julli yi fi borom téere bi di waxee ni wala yaxillu تأخير الصلاة لعدم الطهارة ومن فعل ذلك فقد عصى ربه ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة ومن فعل ذلك فقد عصى ربه ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عميانا ba léegi borom téere bi ginnaaw ba mu ñu waxee sarti sarti julli yi ba pare mu leeraluñu ko dafa am yu mu ñëwaat pour leeralaat ko pour ñu gën koo xam te mu aju ci wàllu sarti julli mu ni wala yaxillu du dagan taaxiru salaat yéexe julli li arabi tahaara ngir ñàkk laab waxoon nañu ni laab mënta ñàkk ci julli dégg laab na waxoon nañu ñaar laaj laabu tëj laabu laabu sobe laabu moom mënta ñàkk si julli moom mutti la xan mu bokk amul jëru ngay julli mu des laabu sobe laabu sobe boobu boobu nag moom lañ la wax ni moom da day fekk nga am dañ cee sàtt nga am ci kàttan te tamit mu nekk loo xam nekk loo xamante ni da nga koy fàtte liñ ci fàtte ak xudura ma zikr nga am ci kàttan ak fàttaliku nekkul loo fàtte soo ko fàtte ba waxtu bi génn doo ko baamtuwaat ba booyeeg waxtu bi génn danga koy baamtu boo booyeeg tamit soo ko amul kàttan mënoo ko ba waxtu bi génn tamit doo doo ko baamtuwaat moo tax kon laabu ko tax ñu wax loolu tax mu ne wala yaxlu dagan taaxiru saat yéex a julli mu nekk laabu sobe dégg nga ndax moom dégg ndax dañ koy sàtt nga fàtte am kàttan dégg nga moo tax mu ne loolu loolu na moom la leeral sànq moom moom la leeral ci ci bind bind bind bi weesu dégg nga mu doon wax ci wàllu yëre bu taq sobeeg yooyu li tax mën la mën ngaa julli ànd ak sobe si ndax li mu nekk laa bu toj moom moo tax dégg nga mën nga ngaa julli ànd ak sobe tamit daanaka wax ji foofu la foofu lay delluwaat rek dégg nga man man faala daal ko def loolu yéex a julli ngir dangaa yéex a julli ngir ni dangaa amoon dangaa amoon sobe boo tax moo tax nga yéex a julli kooku dafay dafay dañuy jëm kooku daa mooy borom faqad asaa rabbahu mooy na borom kon soo soo bu tax ci sa yére wala ci bërëb walla ci kii war laa tax war laa tax a yéex a julli dégg nga ah. mu ni wa man lam yajid ku amul nag maa yasturu lu mu suturaale bi ci la si julli kii nag dafa ñëw moom amul lum suturaawale même sartaatu tamit moom tamit dañ ci sart alxudra ma ma zikri tamit moom tamit dañ ko ci sartuwaale moom moo tax kooku moom dañ ci sart xudra moom moo tax kon moom boo demee bu mënatoo ko dalay wàcc moo tax man la may it ko amul maa yastur lum suturaale bi kii ci moom awratahu awraam moom amul lum sutura awra amul sol pour mën a julli kooku sol laa awriyaanan mën naa julli ànd ak rafet mën naa julli saamu saamu sol saamu sol yére waaye day fekk ci kaw amul lu mu mën a sol mu tax wala yaxillu dagan taaxiiru salaati yéex a julli li adami tahaarati ngir ñàkk laab wa man faala daal ku def loolu faqad asa rabbahu may na boroomam wa man lam yajid ku amul maa yastur lum suturaale bi ci wam awratu awraam salla day julli awru yaanan di rafet. wa man axta wa man axtaa alqiblata acaada fi lwaqti wa kullu icaadatin fi lwaqti fa hiya fadilatun wa kullu maa tucaadu minhu salaatu fi lwaqti falaa tucaadu minhu alfaa'idatu wannafilatu wa man axtaa alqiblata acaada fi lwaqti wa kullu icaadatin fi lwaqti fa hiya fadilatun wa kullu maa tucaadu minhu lfaa'it minhu salaatu fi lwaqti falaa tucaadu minhu lfaa'itatu wannaafilatu mun wa man axtaa alqiblata ku mooy qibla acaada baamtu na fi lwaqti waxtu bi wa kullu icaadatin bépp baamtu fi lwaqti waxtu bi fa hiya moom fadilatun ngëneel la wa kullu ma tuaadi lépp lu ñuy baamt min gu ci moom assalaat julli fil wax ci waxtu bi fala tuaad deful baamt min gu ci moom alfaitatu julli julli bu weesu wal naafilatu ak naafila faitatu mooy julli bu weesu mooy julli xam ne waxtu bi génn wal naafila julli naafila mu ni koo xamante ni bale waxoon nañu bokkoon bokkoon na ci sàrt yi tax julli wér istiqbaal xibla mooy jublu xibla la bokk kii nag moom jéem naa jublu xibla waaye dafa juum ci ci xibla gi dafa julli ba pare ginnaaw ba ñu ne ko ah fi nga julli fi nga fi nga julli woon di julli nekkul xibla bi foofu ma xibla xibla bi nële la mu xool waxtu bi génnagul soobaa moom tamit day baamtuwa day baamtuwaat julli gi su waxtu bi génnee nag du baamtu dégg nga waaye nag. koo xamante ni dangaa ñëw dangaa war a farlu def loo mën pour julli pour julli ci côté xibla bi waxuñu nag nga ñëw rek daal di tey nga julli fenn rek daal di xibla saa nga xam fi xibla bi ak kooku moom doo baax boobu kooku da ngay baamtu ba faw kii kii wax mooy baamtu waxtu bi ki nga xamante ni moom jéem na jéem naa xool xibla bi jéem naa wër xibla bi ba pare waaye mu mu jàpp na foofu fenn la mu jur fa pare ginnaaw ñu ni ko du foofu comme baamtu fi waxtu bi génn su waxtu bi génnee du baamtu dégg nga ndax ku nekk ndax nit ku nekk da war a def loo mën pour xam xibla bi su da doon julli ci digg ci biir julli ñu daal ko koy wax da fekkee day def fekkee fekkee lim tourné xibla gi dafa bëri day def julli gi su nag moom day defar waat rek continue continuer continuer julleem dégg nga mun wa kullu i'aadatin bépp baamtu fi waxtu waxtu bi fay nga ne la bépp julli boo xam lépp loo xam dañ ne lii boo ko defee si julli julli googu da nga koy baamtu ci waxtu bi mais fekk waxtu bi génnagul xamal ni baamtu boobu noonu baamtu boobu ngëneel la mooy mooy baamtu boobu dañ koo sopp ci yow dañ koo sopp même boo ko deful du yàq julli gi ndax julli googu wér na yóbbu kii nga baamtuwaat pour ixtiyaat dégg pour mu gën a lémtu moom moo tax kon saa buñ nee la lii da ko war a baamtu waxtu bi dañoo ko waa ko mbaadoo dañ koo sopp ci yow mun wa kullu ma tuhaadu lépp loo xam te dañuy baamtu min gu ci moom asalaat julli fil wax ci waxtu bi falaa tuhaad def baamtu min gu ci moom alfaayata julli boo xam waxtu dafa génn war naafi ak naafile lépp loo xam te nee lii boo ko defee julli gi danga koy baamtuwaat ci waxtu bi ci misaal dañu la julli boo mayee xibla julli gi danga koy baamtuwaat ci waxtu fekk waxtu bi génnul mu la loolu bu fekkente naafile nga doon julli ah da nga doon julli naafile boo jëlee naafile la naafile bi kat bi nga julli da ngaa may xibla bi waaw naafile bi doo ko baamtu da doon fay tisbaaru nga fay nga pare bi nga fi nga jublu du xibla bi da ngaa juum waaw kooku tamit doo baamtuwaat tisbaar boobu julli nga ba pare kon kon lépp am te dañ koy baamtu waxtu bi loolu su fekkee julli naafile la. walla julli boo xam te ne waxtoom dafa génn nga koy fay ah ñaari julli yooyu noonu doo ko baamtuwaat moo tamit wa kullu ma toa bi lépp lu ñuy baamtu min gu ci moom asra julli fi wax ci waxtu bi fala toa deful baamtu min gu ci moom alfayta julli bu faat mooy julli waxtu bi génn na wan naafil ak man axtaar xiblata ku may aada baamtu na fi wax ci waxtu bi wa kullu aadatin wax ci waxtu bi fa hiya moom fadilatun la wa kullu ma toa di lépp lu ñu baamtu min wu ci moom asra julli fi wax ci waxtu fala toa defu baamtu min wu ci moom alfayata julli bu weesu wan naafiyatu julli naafila kon ñu yem foofu ba beneen yoon incha allahu rabbi